maa farraqahu daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa sheykhina almufassiri alqur'aani muhammadil mansuubi liddaymaani kon sëñ bi ngi wax ba léegi ñi nga xam ne fóore yi nga xam ne bindoon nañ ci wàllu wii nga xam ne moom lañ di ci téere bii mu ne wa sheykhina kon ginnaaw imaam al-Ghazali ginnaaw imaam Ahmad ibnu muhammad ibnu abdulkarim di al imaam ibnu ataillah as-sakandari ginnaaw acheikh al muxtaar ibnu ahmad al kunti ginnaaw doom ji di muhammadu acheikh muhammadu ibnu al muxtaar al kunti radiyallahu anhum léegi nag muy continuer keneen koo xam ne bind na ci wàllu yi mu ne wa cheikhina al mufassiri al qur'aani ak su sëriñ ma nga xamante ne al mufassiri nga xam ne firikat la mufassiri al qur'aani firikatu al qur'aan la ñu ne ko mooy kan mu ne muhammadil mansuubi li daymaani voilà muhammadil mooy seydinaa muhammad la tuddoon al mansuubi bi nga xam ne moo ñu ngi koy askanele moom mu ngi askanoo li daymaani ci waa daymaan kooku mooy kan ñun ñëpp xam nañ ko mooy al yadaal yi <laughs> sànq bi ñuy tudd téere bi <laughs> ah fii jami ma farraqahu daymaani al imaam moom ci boppam kii la mooy al-Yadaali euh, euh, mais dafa bind tafsir dafa tafsir tamit def tafsiru al-Qur'an boo xamante ne mu ngi ko tuddee az-Zahabul Ibriz fi tafsiri kitaabillahi al-aziz noonu la ko tuddee az-Zahabul Ibriz fi tafsiri kitaabillahi al-aziz waaw ak téere bi nga xam ne ci la sëñ bi sukkandikoo bind lii muy xaatimatun fi tasawuf loolu lépp moom moo ko bind waaw bu ñu bu gis rek foog ne ay nit ñu wute lañ déedéet même bi la mooy Muhammadul Muhammadil Mansuubi lid Daymaani tafsiram boobu sëñ bi tamit da ciy jël radiyallahu anhu di ci di ci tudd ci téere bi fii nii yooyu yëpp dinañ ko gis mu ne wa gayrihim min almashaayix al-idaam jamaana ne wa ak ay fóore ay boroom xam-xam radiyallahu anhum yu wuteeg ñii ma tudd waaw wa ghayrihim min al mashaayikh ci sëriñ si ci boroom nitu yàlla yu sell yi ci boroom xam-xam yu sell yi al idaam yi nga xam ne ñoo màgg jamaana allahu yal nañu boroom bi boole bihim ak ñoom yal nañu boroom bi boole ñun Cheikh Ahmadul Xadim bihim ak ñoom yawmal qiyaam bis pénc mooy ñu bokk fa ñuy ne voilà muy daaru karaamate muy këru yërmandeem di aljanna mu ne nag ginnaaw kon wax na ñi nga xam ne e, ci ñoom fekkoon nañu bindoon ci wàll wi mu ne lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiihi jullu hadal jiili mu ne lakinnama waaye kutubuhum seen téere ya yi nga xam ne moom laa tudd nii daal di ciy lim ak ñeneen ñoo xam ne tudduma leen li tuuli ndax guddaay yi waaye li tuuri ndax ni mu yàgg jamono dañ ko bindee woon waaye surtout guddaay bi zahida tax na mu daal di koy dëddu fiihaa gëd dëddu ca téere xoolatuñu ko booleetuñ ko sax ci mbir yi jullu li ëpp haadal jiili ci suñu génération bi suñu waxtu wii suñu jamono ji doomu jamono ji téere bu xawee gudd duñu ko xool <laughs> radiyallahu anhu mais bu dee sëñ sëñ bi radiyallahu anhu mooy wax lii mais lan ngay xalaat kon léegi ñun <laughs> mooy léegi la làmbaay gën a tee ñaw laa ilaha illa allah mais ah, ah, am na beneenu càggante bu am mooy ne gis nga téere yi même ay ay ay alkawkabul waqaat daanaka maxtuuta kese lañ ci am mooy manuscrit am manuscrit moom am manuscrit boo xam ne affaire yi ba léegi travaillé guñ ko ni mu ni mu waree ba léegi liggéeyu guñ ci liggéey bi war muy bu al Cheikh al Mukhtar yi boobu mais pour nga seet ko ba am téere bi nii nii nii mu leer loolu daanaka amul am manuscrit boo xam ne fële ca euh, mu ngi euh, daaru fële boo demee ci ali kii ali Saoud ci seen kii bibliothèque yooyu waaw meelu doy waar waaye <laughs> même bu fi nee sax al ihya ulumuddin bu al imaam al Ghazali moo fi nekk di ko liir <laughs> gaa yi liir ko liiruñu ko loolu nag constat boobu la sëñ bi def la gis ne haa lii moo xew moo tax mu ne laakin namaa li am ba des ma kutubuhum seen téere yi ñoom ak ñamalimu li tuuli ndax bu daaj ba moo tax zahida fiiha jullu hadal jiili daal dina ciy gàddaay ba ko li ëpp ci suñu jamono ji mu ne faxtartu dastiaanatin bilwaali nazma alladi nasaarahul yadaali nee na nag faxtartu bi mu demee noonu nag téere yi bari nañu ñi ci bind bari nañu léegi nag man a cheikhu ahmadul xadim radiyallahu anhu damaa bëgg indil jaam ñi taalibe yi ñiy sóobu ci wàll wala xam xam-xam bi te di ko dunde du xam rek de maarifa nekkul lu ñuy wax naa la mos la waaw xam-xam bi nag nga xam dina la may yow loolu dina la attirer nekk benn genre acier bu lay xëcc tax yow ñoom la nekkoon seen namb namb muy seen boroom tabaaraka taala loolu tax yow mu xëcc la ba loolu nekk ci yow waaw mu ne nag bi ma ñëwee faxtartu ma daal di tànn zasti'anati nekk koo xam ne aji kuy sàkku ndimbal laa bil waali ci boroom bi nga xamante ne moom mooy moo méngoo suñu sama mbir muy borom bi nga xam ne moo méngoo mbiru jaam yi mi nga xam ne mooy kilifaay jaam yi ma daal di tànn te ba ma koy def nekk koo xam ne dama sukkandiku ci borom bi tabaaraka wa taala mu dimbali ma nazma alladi mooy daal ba nga xam ne nasarahu moom la al imaam alyadaali ah bi kan ad daymaani ah muy Muhammad ibn al-Mukhtar ah ibn Muhammad Sa'id ad-Daymani al-Yadali mu ne nag ma tànn moom téere ba mu ci bind moom wasaare ko nee na boobu laa tànn mel ni dañ ne ko lu tax mu ne li jam'ihi jami'a ma lis-salafi bi kawnihi xaatimata tasawufi mu ne li jam'ihi ndax téere boobu dajale gu mu dajale jamia bu mu làmboo dajale jamia mbooleem maali salafi mbooleem li nekk ci téere yi nga xam ne ñi ko jiitu woon bindoon ci ci wàllu wii daf leen a dajale ci téere boobule bi kaw nihi te loolu moo tax ak nekk gi mu nekk xaatimata tasawuf fi nekk li nga xam ne mooy conclusion mooy li tëj côté xam-xam yooyu ndax daf koo daf ko daf koo peek dajale li jiitu woon yépp segg ko daal di koy bind ci benn téere tudd ko moom al imaam al yadaali ad daymaani tuddee ko nan radiyallahu anhu xaatimatun fi tasawuf xaatimatun lii mooy ab conclusion ab tëj fi tasawuf ci wàllu tasawuf ci xam-xam boobale mooy la nga la jiitu woon lépp laa dajale tënk ko fii tekkiwul tekkiwul que ne. dane bu ci kenn bindaat sama ginnaaw mooy jeex na ay wadam dox leen dox leen dem déedéet <laughs> déedéet voilà daa bëgg a wax rek njariñ ya amoon ci yoo yéele yépp dajale naa ko ci fii nii ci téere boobu sëñ loolu nag moo gën tax bokk ci li tax ma tànn téere boobale ngir daal di koy way comme ni mu waye woon Ummul Barahin bu al-Imam as soo sauf que bële waxoon na ne daa am benn ci taal yi ci ndongo yi ku ko waaw ku nekk ci daare ji koo xam ne moom moo ko voilà sauf que bii nag moom wax nañu li nga xam ne noonu la ko kiiwe ne fax tartu man ma tànn nekk koo xamante ne ne damay nekk koo xamante ne di sàkku ndimbal ci borom bi te tànn li nga xam ne moom la euh, wasaa wasaare woon al imaam al yadaali ad daymaani radiyallahu anhu mu ne fa jiitu fiihi bi kitaabin qad xawaa shifaa man asqama qalbahu alhawaa mu ne fa jiitu fiihi léegi nag ma dikke ci bi ma nosee téere bi ci wàll wii ba ma jëlee téere boo bële bi kitaabin dikke ci indi ci téere boo xam ne muy xasida gii lay wax qad xawaa làmboona shifaa a nekk loo xam ne ak paj man faj ka nga xamante ne asqama daal dinay feebar qalbahu feebaral na qalbahu xolam alhawa bànneex mooy ki nga xam ne bànneexam rey na ko rey na xol ba kooku sama téere bii bu bëggee faju téere bii da koy faj waaw parce que boroom xam-xam yi nitu yàlla yi loolu mooy xam-xamu alquran ak sunna li mu ñëw mooy feebar yi nga xam ne ñoo ne ci doomu aadama yi kéefër weddi yàlla daal di bañ nit ñi daal di am bëggee soxor yu mel noonu lay ñëw di faj voilà